baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa jacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaba wa laqad calimati aljinnatu innahum la muxdaruun suñu boroom di wax ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne wa jacaluu ñoom yi ma doon wax ci jataay bi wee suñu def baynahu diggante boroom bi tabaaraka wa wa baynal jinnati ak diggante malaaka yi al jinnatu day tekki malaaka yi am ñu ne ñoom la ñuy wax fii ñoom ñooy aljinnatu ndax du ñu leen gis comme ni ñu waxoon jamono yële ne aljana ci la jóge waaye jànnal lay lu guddi gi di mu ak al lëndëm na ak aljanin di liir bi ndax duñu leen gis loolu la noo tax walaqad dëgg-dëgg alimatil wa jaalu ñu def wu diggante borom bi wa baynal jinnati ak malaaka yi nasabaane dafa amu askan ak ñoom moo tax ñu naan yàlla bara azza wa jalla moo jur malaaka yi wal iyaadu billah am ñu ne noo aljinnatu mooy jinne waaye ligi lépp dañ ne mooy ñoo malaaka yi lañ ci jublu suñu boroom ne wala xatte dëgg-dëgg alimatil jinnatu mooy malaaka yi xam nañu xam ngu leer innahum que ne gis nga yéeféru màkke yi ak yépp yéefér yu mas a jaar ci suuf bu ñu génnul ci seen yéefér gi ba dee innahum dëgg-dëgg ñoom la muhdaruna des na leen teewal ci biir safaraaw jahannama de am ñu ne ñu ne nag jinne yi la mooy kon wala qad alimatil jinnatu mooy jinne yi mooy iblisa ki mbokkam ñoom xam nañ ne innahum que ne ñoom la na des na leen teewal ngir àtte leen ëllëg de waaye lépp dañ ne malaaka yi lay wax fii que ne yi xam nañ ne moom dëgg-dëgg ñoom la muhdaruna des na leen teewal ci mbugal mi subhaanallahi way woonaa bàkk naa boroom bi tabaraka wa taala sorel nañ ko lépp li nga xam ne ñu xamul dara amma yasifuuna moom lañ koy jéema di melal ci naan daa am doom wala iyaadu billah illaa ba mu des mooy ñoom ñépp nit ñépp ñi fi jaar ñépp dañ doon bokkaale borom bi soit ñu ne moom moom moom daa am ñeneen ñu koy booleel wala ñu ne daa am doom comme ñooñu rek ñu koy jiifee ak naan Seydina Isa alayhi salaam wal iyaadu billah kon ba ne illaa ibadallahi ba mu des jaamu yàlla yi al muxlasiina ñi nga xam ne ñoom la borom bi sellal ci ñu koy wéetal ñooñu kese ngay gis du ñu bokkaale borom bi te du ñu ko melale naan ko daa am doom wala loolu fa innahum mu ne fa innakum mu ne yéen waa yéefiru màkka yi yëg leen wamaa taabuduuna ak li nga xam ne moom ngeen di jaamu ci seen xërëm yëg leneen lu dul borom ma borom bi maa antum alayhi bi manu ngeen cee fitnaal kenn mooy manu ngeen cee tàmbil ci sama jaam yi nga xam ne dama leen a sellal manu ngeen a fexe ba xëcc leen ci seen kéeféer gi ngeen nekk ak seen bokkaale googu illaa ci nit ñépp ba mu des man huwa saalil jahim ba mu des ki nga xam ne jiitu jiituñu ci dogalu bi yàlla ne kooku moom day tëb day tàmbali safara ñooñu ngeen mën a mbaal ci seen idée yi caaxaan yi ngeen yore seen xalaati caaxaan yi ngeen nekk ci àddina bi ak yéeféer yépp jël yàlla yi def leen ab système ab démocratie wala yooyu ay statut ay yoo xamante ni loolu lañu teg léegi nga xam ne lépp ñu teg ko ci liberté yooyu daneen leer ne maa antum alayhi bi faatinin manu ngeen cee fitnaal kenn ba mu leen ci topp lu dul illaa ka nga xam ne man huwa saalil jahim ka nga xam ne borom bi jiitu ci dogal bu njëkk ke kooku day dugg safaraaw jahim wa ma minna malaaka yi nag di wax fii borom bi ñëw pare ci ñooñ bi wax ci malaaka yi nga xam ne moom lañ koy jiima askanal wal iyaadu billah malaaka yi safaat ñoom ñu ne wama minna ñun ne nekkuñ ludul illaa ludul ku nekk ci ñun lahu ñeel na ko maqaamun maqaama maalumun bu ñu xam moo tax malaaka yi ay maqaama dañuy am nit ki nag man naa am ay darajaat yu wuuse yoo xam ne yu wuutale maqaama en fait li ko wuutale mooy maqaama moom boo fa newee doo doo bouger alors que nit mën naa nekk ci maqaama benn mais day am ay darajaat man di ko incarner loolu daal foofu dem malaaka yi nag loolu moo amul fa leen borom bi teg ba mu leen bindee ku nekk ci loolu ngay nekk ca ci ngay sax moom la naan ku nekk ci ñun rek am na maqaamun am maqaama maalumun bu ñu xam de wa innaate malaaka yi la nahnu saafuuna ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy sàppe ngir suñu borom aka ñoo sorek li yéeféru màkka yi di ñu tuumaal naan ñun doomi borom bi lañ wal iyaadu billah wa innaate ñun malaaka yi la nahnu al musabbihuuna ñun ñooy sabbal borom bi tabaaraka wa taala te duñu yokkat comme ni ko borom bi waxe ci yeneen i laaya wa inna wa in kaanu suñu borom bi nag wa in kaanu la yaquluun ne gis nga waa Makka ñi mu pare ci malaaka yi ñëwaat ci waa Makka ne gis nga gaa yi ñoom wa in kaanu te ñoom nekkoon nañ la yaquluuna doon wax laata yonent bi alayhi salaam suñu boroom di ko wàcce ci ñoom dañ doon wax bu njëkk naan law anna indana dikran ñoom yéefaru Makka yi cëy buñ amoon ab téere boo xam ne ci la ñuy man di fàttale borom bi muy fàttale ku gu gi tudd yàlla gu rëy gi comme ni na dhikran min al awwalin comme li nga xam ne mooy ñi jiitu ñoom la ñu amoon muy comme seen téere yi ay buñ amoon comme ñoom li ñu amoon lakun naa wat naa ne kon ñun waa dinañ nekk ibadallahi ci jaamu yi almuxlasiina yi nga xam ne ñoo koy sellalal bi suñu borom ne ba ma la yónnee nag yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga indi leen alquraan mu gën téere fi jiitu woon yépp te fa kafaru bihi ñu weddu ko fa saw fa xel séef nañu ya'lamuuna xam conséquence u lu seen weddi googu ñu ci génnul fan la leen di mujje de walaqat dëgg-dëgg xat jiitu woon na kalimatu kalimatuna suñu kaddu li ibadina al mursalin waxoon nañ ko suñu jaam yi nga xam ne sama ndaw yi ma yónni woon alayhim salaatu wassalaam lan laa leen waxoon ci lu jëkk innahum que ñoom la humul na ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy dimbali ñoom laay dimbali te ñooy gañe ñooy féete kaw wa inna jundana te ñi nga xam ne ñooy sama parandoo yi ñi ànd ak man borom bi tabaaraka wa di ma jaamu lahumul ghalibuna wat xam naa ne ñooy féete kaw ñeneen ñoo xam ne ñoo may bokkaale ko weddi fatawalla anhum kon yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam yaa ngi fii ci waa Makka Quraysh ñu yor boole ji ci biti di leen naqa di leen sonal yéen jullit ñeeg ñi gëm fatawalla anhum hatta hin du mooyu leen ba ci kanam rek mooy jamono yi bi may wax nga xareet ñoom rey leen lool xewagul ndax loolu manula xew Makka léegi kon fatawalla anhum du mooyu leen hatta hin ba ci kanam rek moo tax ca Badar la leen faat la leen faat ñu bari ci ñoom ñoom Abu Jahl nag lool yabtabixeen xaare fa sawfa si xaar leen rek te ñoom nag dinañu xilséef nañoo gis bugal mi ma leen di dig nga leen koy wax ñuy weddi di continuer loolu dinañ ko gis léegi moo tax ca badar lañ leen faate ñenn ñi ba ñuy génn àddina mooy ci leen gisee la nga xam ne dëgguk alquran lam leen doon wax ci kéeféet gi nga xam ne moom lañ nekkoon afa bi adabina suñu borom ndax ndax suñu mbugal mi na moom ngeen di yàkkamti naan na gaaw ñëw fa ida nazala bi sahatihim bu ñu xamoon mbugal moomu bés bi ñuy wàcc ci seen ëtt yi di dal ci seen kaw di dal seen ndoq yeeg seen digg yi fa ay bu keroogee ak a ñaaw sabaaxul munzirin ñi nga xam ne mooy xëyug subaat ña nga xam ne ñoom lañ doon xuppe mbugal moomu bu njëkk ñu koy weddi te naan way na gaaw ñëw keroog si mooy ñaaw seenug suba de wa tawalla anhum mu waxaat leen ne leen ba léegi yow yeneen yonent bi alayhi salaam yow jullit bi yéefér yi fi nekk di weddi ba pare di wax lu ne fa tawal wa tawalla anhum du mooyu waat leen rek du mooyu leen hatta xiit ba ci léegi rek soreetul de léegi ma nga dem gàddaay mu yóbbu la feneen am fa ñoo xam ne ñoo lay jàppale nga dajeeg ñoom ci xare rëq seen digg ñoom ñi ñëpp ci ay xare yu bari yoo xam ne dinañ am dinañu xam kon fatawal watawal laanhum du mooyu leen xattaa xiin ba ca kanam rek ba ci léegi rek soreetul wa absir fa sawfa yubsirun mu waxaat ko ko de wa absir ne ko xaaral rek tay xool nëgënëkul rek yow nekkal ci li ma la digal te nag di leen seetlu ñoom ñii di xaar rek li ma leen di dig fa saw fa xel séef naa waat na xel séef naa yubsiru na ñoom ñu gis jeexitalu la nga xam ne seen kéeféer bi mbugal ma leen ciy dal buñ ci génnul loolu dinañ ko gis de subhaana rabbika suñu boroom di tëj saar bi mu ne subhaana rabbika gàcc nga laamaa boroom bi waaye ñu ngi fee ci géeju borom bi di ko sori di ko soril lépp li nga xam ne ñi xamul moom lañ koy jéem a Seydina Muhammad rabbil izzati boroom ak nootaange amma yasifuuna waay waay aka sori li nga xam ne moom lañ koy jéem a melale di ko melale ci liñ naan dafa am doom ak dégg bokkaaleel wasalaamun te yal na jàmm te jàmm sax alal mursaliina moo nekk ci kaw way sama ndaw yi ma yónni alayhimu salaatu wasalaam ak ñépp ñoo xam ne ñoom ñoo topp ci seeni tànk walhamdulillahi te yeew moo leen cant yi ñeel na lillahi ñeel na boroom bi rabbil aalamiina muy boroom